a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin seyyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jotaay bi ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci jàngat yi ñuy jële ci fatxu makka muy ubbi makka zaadaha allahu tashrifan wa takriman ñu ngi doon gis li imaam ibn al qayyim doon wax ci zaadul maad fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa li ñu mujje woon gis moo doon li jëmoon ci laaj bi hal futixat makkatu sulxan am anwa est-ce Makka dañ ko ubbi ci force wala par négociation gisoon nañ ne li gën dëgër mooy li waa jumhur wax que ñetti wax a ci amoon muy waxu jumhur min alxanafiyati walmalikiyati walxanaabila en tout cas lépp ci ñoom xanaabila yi rahmatullah ñu ne Makka dañ ko ubbi ci force te gisoon nañ dalil yi te gisoon nañ ko ci biiru uh, nettali bi beneen wax bi muy waxu imaam Shafi'i rahmatullah alayhi mu ne woon noonu non c'est par négociation loolu gisoon nañ dalil yi tamit mu am beneen wax boo xam ne lenn ci yi ku mel ni imaam al-Mawardi te waxoon nañ la boroom al-Iklil imaam al-Hakim ci loolu tamit la loolu la jéngoon rahmatullahi ala al jami' mu ne Makka de non benn côté bi lañ ubbi par ci force beneen bi par négociation waaye waxoon nañ ne incha allah li gën dëgër mooy wax bu njëkk bi comme li nga xam ne noonu la ko ku mel ni imaam al ibn al qayyim daal di woon dëgërale tarjiix nootal loolu na ko noonu al imaam al xaafiz ibn xajar ci fathul baari eh, alayhi ridwaanul baari tey nag ñu waroon a continuer waaw ah, gisoon nañ beneen masala bu jëm est-ce këru Makka dañ ko kër yi nekk màkk nit mën na ko moom wala déet wala mën na ko louer est-ce que tey nit manoon na comme ñu ne Makka wala kii moo moom fii kii kër gi kii ko moom wala est-ce mën na ko louer waaju am ay ab complexe kii complex hôtelier wala këram wala Airbnb di ko louer est-ce que naa ne walla mu ne man daal sama suuf si Makka dama koy jaay sama kër gii daal dama koy jaay parce que man Taïf laa bëgg a dem dëkki léegi je mets à la vente li nga xam ne mooy est-ce que yooyu mën naa ne kër gisoon nañu ko moom lañ mujjee woon waxoon nañ la li gën a dëgër mooy ñaar yépp mën naa ne mën nañ ko jaay man nañ ko luwe te lool joxewoon nañ ci ay exemple Seydina Safwan ibn Umayya mi jaayoon Seydina Omar radiyallahu këram mu def ko ndungu siin def ko prison gisoon nañ Seydina Hakim ibn Hizam moom mi moomoon Daaru Nadwa euh, jaay ko ak aaya yi lil fuqaraa il muhaajiriin alladina uxriju min diyaarihim aaya yu bari yiñ tuddoon nga xam ne suñu boroom day annexé tofale li nga xam ne mooy kër yi moomale ko seen boroom te loolu idaafatu tamlik la ñi nga xam ne way ñàkk yi nga xam ne dañoo gàddaay ñu génne leen seen kër yi mooy kay bu dul woon seeni kër moom ko mën naa ne dina wax seeni kër ba pare yonent bi aleyhi salaatu salaam ne woon bi muy ubbi Makka man daxala daara abi Sufyaana képp ku dugg kër Abu Sufyaan kon kay Abu Sufyaana moom kër ga na te lool bu manul woon a nekk ana lu tax ñu ne ko waa yow yow yonent bi sallallahu alayhi waa bu subaa fooy dal yaa ngi nii di dugg Makka mais boo demee Makka fooy dëkk fooy nekk mu ne est-ce que est-ce que aqil dañu fee bàyyil dara aqil bàyyi lu ñu dara man awma fa dara Makka awma fa fu ma dal de xanaa kër ma moom moom aw ma ko parce que Seydina Aqil moom gisuñu woon tarjamam foog naa gisuñu ko non loolu nañ bàyyi ba beneen yoon kon nañ bàyyi bu ñu paree fii ndax après fatxu Makka bi xam nga am na yeneen avant ñuy gis Xunayn bu dee ci xare yi Xunayn moo ci tegu mais avant Xunayn am na yu xew yoo xam ne mënoon nañ ko boole ci fatxu Makka bi nettali yooyu mais on a préféré wax ubbi Makka ba mu jeex après sariya yi yonent mi alayhi salaatu salaam doon yónnee bi mu nekkee Makka comme euh, Seydina Xaalid ibnul Walid yi mu ko yónnee euh, ak ñeneen ñi mu yónni lool mënoon nañ ko ci boole ndax lépp ci ubbi bi mu ubbee Makka la waaye yooyu dañu préféré def ko après buñ ci paree après dal di dugg Hunayn peut-être bu ñuy def yooyu ñu gisaale tarjama naa Aqil ibn abi taalib ne woon grand frère seydina ali ak seydina jaafar banu abi taalib mu ne mais moom bàyyi lu ñu fi dara parce que moo alal ji ñu amoon moo ko doon parce que abu taalib moo ko yoroon te abu taalib yi ba mu génnee àddina ñi ko doon ay ay yéeféer lañu mooy ta- taawee tuuba guñu ñoom tuubuñu woon taalib Taalib mi nga xam ne moo ci magoon moom après dafa gaañ Aqil ma fa des après le tout te finalement dafa jaayoon kër ya moo tax ñoom amuñu woon dara mu ne kon nag fu may dal moom xanaa ci yu Banu Kinaana haytu taqaasamu ala kufri parce ba nga xam ne daal fala waa Banu Kinaana fa nga xam ne fala waa Quraysh dajaloo woon Euh, ngir décréter embargo bi foofu daal falaay dal waaw furul foofu moom mooy awma fi kon bur wax ne kër yi dañ koy moom parce que bu lool duñ ko askanale ñooñu ñépp que ne ñoom ñoo moomoon lii euh, ba Seydina Omar radiyallahu anhu di jënd kër goo xam ne Safwan moo ko moom jaay ko kon kay bu manul woon a nekk kay looy jaay kay daa fekk nga moom ko ndax bokk na ci condition yu njaay comme niñ koy gisee ci kitaabul buyu mooy ne yow li ngay jaay nga nga nga moom ko wala ñu délégué la ngir nga jaay ko mais mënoo ñëw di jaay loo xam ne moo ko ak loo xam ne nekkul ci sa disposition gisoon nañu li yonent saa salaam waxoon Seydina Hakim te xadis mu ci sunan yi boo demee sunan Abu Dawud di ko fekk ak yeneen yi mu ne ko laa tabi' ma laysa indak ne ko bu fi bul jaay mukk loo xam ne newul fi yow loo mënula livrer moom mënoo koo jaay loo xam ne loolu dinañ gis façon njaay yu comme ma ne man jaay naa la jën wi ci géej gi aywa loolu nag xam nga xam nga ci échelle bu ndaw boobu tem nga ne moom loolu moom loolu dafa xaw a kaw kawe quoi loolu mooy échelle mooy mooy ne jàppuma jàppuma duma duma comprendre mais loolu nan lay amee nit ku taxaw naan jaay naa la jën wi ci géej gi mooy bu ñu ko naroon a indi xam nga loolu man naa am benn waaye man na ñëw ne man sama lakk bii nii maa ko moom am na nag ay jën léegi nag kaay euh, dama la koy jaay donne mois 1000 euro ma ma may la cinq jours yoo xam ne danga ciy napp contrat boobu moo baaxul loolu mënoo koo wax ay jaay naa la même euh, parce que sama lakk bi am na ay jën sama dex gi am nay jën aywa ma jaay la ko ba juróomi fan nga napp après mu jeex xam nga loolu danga naan euh, lool lool xam nga mu ngi leer si mooy jaay asamaku filma bu nekk mais mooy suñu contrat yi état yi am ak comme ay union européenne ak yooyu ñëw jaay géej gi doo dégg loolu pêcheur u yi nga gis gaa yu bari lébu yi di kaas naan dañoo jaay géej gi lool danga koy gis ñu ne Taïwan de may na senegal ay ay taawi lii ñoom nag ngir récompenser ko may nañ leen ñu mën a napp ci géej gi walla sax ñu jaay leen ay accord Union européenne day paase ay accord ak état yu pauvre yi yoo xam ne seen seen géej gi ñu man koy napp ñu leen di jox jox leen deux milliards cinq ans ñu bàyyi leen ñu ñu léegi loolu loolu moo baaxul waaw loolu mooy loolu loolu xam nga léegi kon di nga comprendre affaire bi ni mu demee voilà léegi mais yooyu dinañ ci gën a ñëw léegi nag kon buñ continuer tey incha allah kon léegi ba ñu ngi ci zaadul maad zaadul maad euh, fi hadyi xayril ibaadi sallallahu alayhi wa sallam mooy bu imaam ibn al qayyim imaam ibn al qayyim kon gisoon nañ kon ci jotaay bii weesu ñaari masala yooyu léegi tey am na nag masala yuñ soto yoo xam ne dinañ ci ñëwaat dinañ ci ñëwaat mais nañ wax ndax dañoo bëgg a jël yi nga xam ne ñoo gën a conséquent te jëm ci comme que dugg nañ ci est ce que Makka dañ koo ubbi ci force wala ti léegi nañ dem nañ nañ nekk ci côté yooyu ba léegi léegi muy est que mën nañu rey nit Makka wala mën nañ waajoo xam ne waajoo xam ne dafa def loo xam ne jaasi yu lislaam rey na ko est-ce que mu nekk Makka est léegi dañ koy teg pen bi biir Makka wala déet masalan waajoo xam ne dafa rey nit Makka assassiné nit léegi kooku ñu jàpp ko preuve yépp leer ne moom la léegi est-ce que moom dañ koy rey biir Makka walla déet lu tax laaj bi ndax yonent bi sallallahu moo wax keroog ci discours yi ñu gisoon falaa yaxillu li ahadin an yasfika biha daman parce que daganul ci kenn muy tuur fii ci Makka deret wala joo xam ne moom dafa def ay tojaangeem ca biti daal di daw rëcc dem Makka nekk ca biir nekk fa bañ a génn est-ce que dañ koy jàpp teg ko pen bi foofu wala dañ koy force génne ko ak beneen laaj mooy est man que mën nañoo samp xeex Makka mooy xare est-ce que nit mën naa comme ni gis nañ riwaay Abu Shurayh al-Adawi euh, Seydina Abu Shurayh radiyallahu anhu gis nañ tarjama li mu waxoon al Amr ibn al ashdaq al ashdaq dégg nañ dégg nga lim ko wax ne ko ba mu ñëwee euh, jóge Medina fële prep def ay armem préparer armem ne day ñëw songu ci Seydina Abdallah ibn Zubayr ndax ndax nanguwula euh, euh, allégeance ci gouvernement bu ci xalifa bu bees bi muy Yazid Seydina Amr ibn euh, euh, non kii Abu Shurayh al-Adawi radiyallahu anhu ñëw wax ko ne ko eh. alt alt stop ne ko izan li ayyuhal amir permets-moi son altesse l'émir waaw permettre ma may ma ma wax la loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi de ba mu koy wax samay nopp takk dégg na ko samay bëtëñ ko doon xool sama xel takk sama xol takk na ko ma wax ko bokk na li mu ko waxoon ne ko fii nii daganul kenn muy tuur deret fii walla mu fiy xare mu fiy xeex waaw te bu kenn ne noor dañ fi bay bañ a xeex ndax waa ji fi nekk wala ñi ñuy xeexal ils l'ont mérité yeneen saa salaam ne woon ku leen wax loolu nee leen ko buur yàlla moo ma daganaloon jamono joo xam ne mooy lii te waxoon nañ la début journée bi la commencé woon ba tàkkusaan après dafa dellu ilaa yawmil qiyaamati ormay makk kenn du fa xeex kenn du fa tuur deret léegi loolu moo indi masala bi léegi nañu déglu imaam Ibn al-Qayyim rahmatullah euh, moom euh, ni mu ko développé ni mu ko développé euh, parce que dafa jóge ci ci xormaay Makka peut-être mais loolu dafa mel ni tuddoon nañu ko si tuddoon nañu ko loolu bañ ci tollee waxoon nañu ne sanctuaire gi Makka nekk sanctuaire ak ñoŋal gi ñu ko ñoŋal buur yàlla moo ko def même bu dee ne am na ay xadiis yu ñëw ne Seydina Ibrahim moo ko def am yoo xam ne ne Seyd yonent mi alayhi def waxoon nañ la que ne mooy suñu boroom a ko defoon yawma xalaqa samaawaati wal arda ba mu bindee asamaan ak suuf Seydina Al Xaliil euh, euh, alayhi salaatu deful lu dul dafa jottali li yëgal nit ñi loolu orma googu buur yàlla daal di woon def sanctuaire mag yonent bi aleyhi salaatu léegi moom foofu la commencé léegi foofu la commencé euh, après nag mu door a dugg ci masala bi ñu bi ñu wax nii benn waay mais moom dafa tàmbalee benn waay boo xam ne dafa rey nit fële ci biti comme mu rey nit de nekk Medina rey fa non nekk Medina wala Taif xam nga Medina tamit xaram la mooy Medina comme Makka ah. loolu ahkaamu ah, ah, al Madina loolu bon xaw ma sax nu ñuy def ba gis ko loolu. bon am naa buñ ci jotee daal buñ ci amee occasion buñ ci amee occasion dinañu ko def. Euh, ndax yonent bi salaam moo ne allahumma inna ibrahima xalilaka xarama makka wa inni uxarrimul madina te xadiis boobu mu ngi ci saxiixu imaamu muslim ibnul xajjaaj boo demee ci kitaabul xaj di nga fa fekk xadiis boobu yonent mi alayhi salaatu salaam ne allahumma eh, sama borom inna ibrahima seydina ibrahim de xalilaka di sa xarit bi xarama makkata moo ormal makkata moo ko moo ko xaraam moo def xaraam mu nekk loo xam ne sanctuaire la wa inni man nag uharrimu maa ngi def sanctuaire al madinata madinatul munawwara moo tax medina tamit lool la mooy waa nekk Taayif daal di rey nit wala am ñum boom daw dem Makka wala bu jógee Égypte am ñum faray daal di ñëw dugg Makka nekk Makka ne moom léegi moom fi la nekk ngir euh, bon li des ak dundam daal léegi justice bi di ko seet moom mu ne man daal maa ngi Makka léegi loo léegi waajooju moom lan mooy àtteem moom dañ koy jàpp foofu dóor ko peine bi foofu wala jël xam nga il faut nag ñu sortir ci suñu ñu génn suñu esprit état yu borné yi ñor léegi parce que xam nga mu manaan ku ku ray nit Égypte ñëw Makka est-ce que dañ koy dóor peine bi Makka loolu mooy lii li tax ñuy wax mooy euh, réew moo xam ne charia fay dox ta ça suppose que <laughs> loi biy dox Égypte mooy dox Makka comme ni mu demee woon looloo amoon temps xulafaa yi ak après ñoom ba ba 1924 looloo amoon. benn loi la woon ñoom ñépp ba ci dawla al Othmaniya l'empire ottoman bi muy jeex 1924 looloo amoon léegi nag affaire bi ni mu chamboulé woon yi da ngay ni mu mel nii moo mas a am Égypte am seen constitution bopp euh, euh, Tunisie am constitution boppam Sénégal am constitution boppam Pakistan am euh, ña ca des Jordanie am loolu masula deme noonu loolu mooy yi nga xam ne ci l'empire ottoman la bokkoon mooy xalifa bi xalifa bi amee ay Tunisie Égypte Makka Turquie euh, nu mu tudd ñoo ñoo bokkoon même loi mooy charia fa doon daw ci loolu nag lañ naan la comme benn turc boo xam ne ottoman boo xam ne dafa rey nit Constantinople daw dem Makka léegi nuñ koy def dañ koy jàpp biir Makka dóor ko pen bi wala dañuy fexe mu génn léegi loolu mooy laaj bu njëkk léegi déglu li imaam Ibnul Qayyim di wax euh, rahmatullahi alayhi euh, hmm. parce que ni mu ko indee dafa dafa dafa euh, bon mu ne xoolal xoolal mu ne nañ nañ nañ dem mu ne ahaduha parce que parce que lim indi yëpp dafa indi yi nga xam ne dañ koy tere ku ko def màkk dagg garab ak lan euh, for fa lu réer nga for ko nga for fa lu réer lu dul ku koy koo xam ne danga nga koy for yóbbu ko ci objet trouvé yi ak yooyu bureau objet trouvé wala yu mel noonu bu amee mais for ngir moom comme ni muy xewe feneen loolu man dane màkk yooyu waxoon nañ masala yooyu dinañ ci ñëw masalatu luqata mooy for bu ma foree dara est ce que moom la tudd walla moomu ma may dox ci mbedd Lyon yi for ab ab ab iPhone wala ma for ab cinquante euros wala ma for ab ordinateur wala ab montre de luxe mais maa moom la maa moom damay jël moom wala déet loolu waxoon nañ ne loolu bi bokk na ci masala yi ñor a gis yooyu moom mooy mas'alatu luqata en plus ñu gis ne c'est différent ak Makka bu dee Makka moom ku fa for yooyu obligé même bu dee yiñ nga ne boo ko foree feneen yaa moom biir Makka moom amul yaa moom soit nga bàyyi ko fa wala nga jël ko yóbbu ko ci objet trouvé waaw léegi nag loolu dinañ ci gën a ñëw moom imaam Ibnul Qayyim en yooyu la doon tudd tudd yooyu bi muy dugg ci suñu masala bi ba pare mu ne wa hadha anwa mu ne lii ay ay mooy façon yi ñu tere ni dafa am ay xam nga xam nga dafa am lu leen boole waxoon nañ ne peut-être ñu tudd ko muy euh, coordination bi am euh, conjonction de coordination par le et et et et muy dalilul iqtiran waxoon nañ ne loolu peut-être ñu tudd ko ndax tamit ga dañ koy soxla ci argumentation yi comme que dafa tere ku fa tuur deret ku fa dagg garab ku fa for loo xamante ni lu fa réer la yooyu yépp moo tax mu ne yii yépp yoo xam ne la dafa àtteem huwa amrun muxtassun biha dafa jagle seen àtte dafa jogloog dafa jage dañ ko exclusivement réservé jagle la boo xam ne màkkaa ko am mooy àtte yi ñuy wax fii nii ci màkka mooy manumaa dem nag ñëw Sénégal naan eh, parce que lii nii Euh, Makka nii lay demee kon fii noonu lay demee non man manumaa dem euh, Jurbel naan eh, parce que Makka nii lay deme kon fii noonu lay demee loolu man da nekk. moo tax mu ne dafa nekk loo xam ne da koo jagoo wa huwa mubahun fi dagan feneen eh, ah, mooy waaju fi rey nit jóge jóge Dakar dem Touba dañ lay jàpp fëgg la pen bi bu dee ne penu de mort la nga nga rey nit Euh, euh, daw ci Tiwaawoon ñu fekk la fa jàpp la xëcc la fëgg la pen bi loolu moom nga daw dem Njaasaan ñu jàpp la foofu Njaasaan fëgg la pen bi mooy foo man di dem feneen non nga daw foo man di daw foo xam ne ab à Makka dañ lay dóor dóor pen bi voilà loolu la affaire bi lool la léegi nag Medina Medina beneen affaire ndax le fait que yonent sallallahu alayhi ne man maa ko or man it def naa ko comme sanctuaire comme Makka day tax euh, yi nii yépp tamit ku la ne loolu it day daw biir Medina mooy masala boobu wax nañ la dinañ ci ñëw après bu bon bu amee occasion wu lu ñu lii ak loolu te loolu en tout cas bon dinañ gis ne mazhabu imam Malik surtout moom yooyu yooy moom ku ci favorable la que ne noonu lay de euh, waaw ni Makka mel la Medina mel mais dinañ gis après wuute beeg yooyu insha léegi kon imaam Ibnul Qayyim nag mu ne gis nga yii nii yépp tele yoo xam ne seen mbir dafa jagoo ak mag mais dafa dagan feneen mooy dagg garab feneen mooy dagan na ku mu neex garab gi lay sonal sa kër wala nga jàpp ne bon en tout cas léegi daal bëgg naa ko nga ñëw dagg ko loolu man nga koo def mais màkk sax yan façon garab lañ fa lañ fa lañ fa mën a dagg ak luñ fa mënula dagg yooyu yooyu insha allah it bokk na ci masala yi après kon mu ne ndax idil jami'u fii kalaamin waaxid ndax yii ñu tere yii yépp boole leen ci benn kii ci benn wax lañ jóge wa nizaamun waaxid benn nose lañ leen nose wa illaa budul woon lool batalat faa'idatu taxsiisi budul woon ne li ja li nga xam ne ay ay jagle la yu màkk am day dagan feneen te ñoom ñépp a ci yem yooyu mu tudd yépp dagg garab for luñ fa lu fa réer tuur fa deret yu mel noonu yépp benn la buñ amul woon même àtte bi kon nekk fa di leen tudd di leen jagloo bi darul amati njariñ mu ne nag wa hada anwa léegi nag fii nag lu duggee ci masala bi ñu laaj bi ñu waxoon sànq mu ne ahaduha benn bi mu ne wa huwa alladhi saaqahu abu shurayh al-adawi li ajli al-adawi abu shurayh al-adawi li ajli anna taa'ifata al-mumtani'a biha min mubaayi'ati al-imaami laa tuqaatal laa siyamaa in kaana lahaa ta'wiil kamaa imtana'a ahlu makka min mubaayi'ati yaziid wa baaya'u ibna zubayri falam yakun qitaaluhum wa nasbu al-manjaniiqi alayhim wa ihlaalu haramillaahi jaa'izan bin-nassi wal-ijmaa' euh, mu ne léegi nañ tàmbalee benn affaire mooy ne euh, mu ne euh, bi ci njëkk mooy xare biir Makka xare biir Makka xare biir Makka la njëkke euh, mu ne bi njëkk mooy ne mooy li nga xam ne ci masala yii rey ku nekk ku ku ku nekk biir Makka walla koo xam ne dañ koo war a rey ak yooyu yëpp ak xare bi mu ne bi ci njëkk mooy li nga xam ne Abu Shurayh Abu Shurayh moom la moom la wax te moom la wax looloo tax mu indi mooy li ko puuse mu wax xadiis bi kënee bu amee benn mbooloo bu amee benn mbooloo boo xam ne bon dañu falub xalifa wala bokk ab njiit xam nga njiit dañuy bëgg nag gaa yëpp xam nga moom eh, eh, eh, ñépp ñépp d'accord ne diw lañ fal mooy nekk kilifa wala monsieur le président imaginez France ñu faloon président mu am région boo xam ne nee nañ ñu nous nous reconnaissons pas ce président là ce n'est pas notre président non seulement reconnaître ñu ko loi yi muy voté ji kenn du ko fi appliquer ci suñu territoire bi suñu région bi mais tamit waxuma la dara ay photom sax comme niñ koy defee ci réew yi kenn du ko def ci ci ci fronton kii de la mairie de nos mairies de notre préfecture kenn du fi def yooyu il n'est pas l'autorité fii ñun xamuñu ko est-ce que gars yi dañ koy bàyyi mu sedd noonu ñu ne bon non malgré tout baleen foofu nga actualité oblige temps yi côté Corse yeeg yooyu quoi mais yu mel noonu mooy même bu dee gars yi àgguñu foofu ñoom mooy léegi est-ce que nit mën na ne ah man loolu la mooy état mooy ñi ñoo xam ne dañu nekk màkka ñu ñu ne ab xalifa ne fi ñu ne ñun moom d'accorduñu hmm. Hmm. Hmm. loolu nag lay wax mu ne anna taa'ifata al-mumtani'ata biha min mubaayaati al-imaam laa tuqaatal wax bu njëkk bi avis bu njëkk bi te moom lool mooy avis Seydina Abu Shu'ayb radiyallahu anhu lool la ne man maa dégg Yonent sallallahu alayhi wasallam wax ko te looloo tax mu ñëw wax ko al-Ashdaq mooy ne ku mel noonu kenn du leen kenn du dal seen kaw waaw kenn du dal seen kaw mu ne rawatina. mooy ki nga xam dafa bañ jaayanteeg imaam bi imaam bi nag mooy al imaamul a'zam mooy xalifa bi ne ñooñu kenn du xeex ak ñoom rawatina bu dee ne ñoom dañoo am li tax ñu bañ mooy interprétation da koo nangu mooy dañu ne non ñii duñu ko parce kii nii matul xalifa parce ni ñu ko fale moom moo jaarul yoon kon nag nanguwuñu ko xam nga lool lool raison la mu ne kamaa comme ni nga xam ne imtana la bañe ahlu makkata waa makka min mubayaati yazid ni waa makka bañe ne ñoom du ñu jaayanteeg yazid quoi yazid ibn muawiya non dara lañ dul jaayanteeg moom xam nga waxoon nañ la yazid bi ñuy wax côté bi baayam moo moo moo ne après na nekk comme li ñu naan prince héritier ginnaaw moom ñu jaayanteeg moom ngir mu nekk xalifa am ñu ci d'accord am ñu ne non non du ci dal du ci dal parce que affaire bi dalul affaire u dono xilaafa gi du affaire u dono Seydina Abu Bakar ba mu fi jógee neewul sama doom sama doom mii moom mooy nekk falu mukk Seydina Omar ba mu fi jógee neewul Abdallah ibn Omar yow yaay nekk xalifa sama gannaaw e nit ñi yi sama kii moom moo mooy jiite après Seydina Ali radiyallahu anhu neewul Seydina al Hasan bu ma fi jógee mooy nekk xalifa wala Seydina al Husayn non loolu amul ñu ne kon nag affaire bi xoolal ñun d'accord ñu te yonent bi neewul woon ne wala man affaire bi neewul woon koo xam ne sa ku may doon moo may kon mbir yi du loolu xam nga loolu mooy am nañu dalil lu teg ne ñun kon duñ jaayante kii pourquoi ñuy jaayante koo xam ne bàyyi may génn àddina ne nañ ko fal ñu koy fal non non non am na loolu la Seydina Abdullah ibn Zubayr ak waa Makka def waa Makka dañ ne ñun reconnaître uñ Yazid comme xalifa ñu jaayante kan Seydina Abdullah ibn Zubayr ne ko yow lañ d'accord yow lañ d'accord te yow lañ tànn nga nekk xalifa jullit mu ne nag ñu mel noonu falam yakun qitaaluhum ñooñu warul woon ñuy xeex ak wa nasbul man jan man janiqi alayhim di di catapulter dëkk ba foofu xam nga gars yi ñoom oh, <laughs> gars yi <laughs> euh, man janiq tey xam nga lu muy niroo man janiq genre kii lay niroo lance missile yooyu voilà ay kii la yoo xam ne gars yi xamoon nañ ko de gis nga gars yi buñ doon buñ doon buñ doon song ci forteresse yi comme li romains yi rek romains yi doon def jël ngan bi xeer yooyu def ko ci genn ay kii di ko yëngal di ko wëndeel di ko wëndeel di bom xiir ñu ñu dóor ko ci ci ci forteresse bi nga gis miir yi ni ñuy exploser gars yu mel noonu lañu dóoroon ba waaw léegi <laughs> mais wax nañ la seen tentative bi dafa échec woon dafa échec woon ba jàppoon nañ sax euh, euh, euh, na ci ka jiitoon am na jàppoon nañ ko daal di koy tëj mbugal mais nag ba xajjaaj ñëwee moom ah xajjaaj moom ba mu dikkee boobu échecul moom xajjaaj moom dafa ñëw catapulte kaaba gi mu jeex moom moom mu def li muy def jàll xajjaaj ibnu yuusuf as-saqafi ndeysaan léegi kon mu ne ñooñu kenn warul a xeex ak ñoom te tamit di daganal fi nga xam ne buur yàlla moo ko ñoŋal loolu warul woon ndax li ko waral mooy ci texte boo xam ne di nas wal ijmaa ndax yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko wax mu leer nañ xadiis moom ci saxiixay ni gis nañ ko ak xadiis yu bari la du benn kese ah. ak loo xam ne jullit ñépp boroom xam-xam yépp ci dëppoo mu ne wa innamaa xaalafa fi daalika Amru ibn Sa'iid al-Faasiq ki nga xam ne moom moom moom moo moo moo wute ci lii mooy Amr ibn Sa'id al-Fasiq mooy al-Ashdaq <laughs> imaam Ibn al-Qayyim nag moo ko tudde al mais al-Fasiq moo jëfam tamit loolu la wane mooy yow nga ñëw ñu ne la Yonent bi sallallahu alayhi lii la wax <laughs> nga naan man nga naan waa ji koo xam <laughs> ginoo xam xadiis boobu quoi mais sauf que. yow mel ni danaan ko yow comprendre oo xadiis bi mais man maa ko comprendre mooy gaa yi nga xam ne ñoom bu teg texte ñëwee dañ koy interpréter li neex seen bakkan après daal di ne lii lañ koy doxale <laughs> moo tax imaam na xas bi wax na dëgg <laughs> waaye imaam Ibnul Qayyim it nee na moom alfaasiq quoi kàccoor bi mooy ki génn ci waaw <laughs> moom daal lañ gis moo moom moo ci wute wa shi'atuhu ak nit mbooloo mi àndoon ak moom wa arada nas rasulillahi bi ra'yihi wa hawa mu daal di wute teg su yonent bi alayhi salaam tegu ko fen ci xelam ak ak bànneexam kese fa qaala mu naan innal innal harama la yu'idu 'asiyan euh, mu naan bànneexam boobu fan ko teg bi mu naan innal harama Makka dëgg-dëgg haram bi laa yu'idu 'asiyan du daal di euh, euh, euh, du du du du du du fat ki loo koo xamante ni ab ab ab ab ab bàkkaarkat la ku génn topp la kuy moy la imaam Ibnul Qayyim rahmatullah mu ne fa yuqaalu lahu huwa laa yu'idu 'asiyan min 'adaabillah walaw lam yu'izhu min safki damihi lam yakun haraman bin nisbati ila al aadamiyyi wa kaana haraman bin nisbati ila at tayri wal hayawaani al bahiim wa huwa lam yazal yu'izhu al usaata min ahdi ibrahima salawatullahi alayhi wa salaamuhu wa qaama al islaamu ala daalika wa innama lam yu'id miqyas ibn subaaba wa ibn xatal wa man summiya ma'ahuma li annahu fi tilka as-saa'ati lam yakun haraman bal hillan falamma inqadat saa'atu al-harbi aada ila ma wada'a alayhi yawma xalaqa allahu as-samaawaati wal ard mu ne mais léegi Amr ibn euh, al-Ashtaq moom moom liñ koy tontoo mooy ne ko danga ñoo gën a xam ne dañ naan ko bu ne xaram bi du du du du du du du fat koo xamante ne ku moy kuy moy la mu ne mais dañ naan ko mais du du fat ku moy ci mbugalu yàlla mooy nga mooy dem Makka même buñ la jàppul dóor la pen bi foofu fekk génnoo loolu tekkiwul na yow mooy ne yow kon yow sa digganteeg yàlla jeex na que boo deewoon foofu mooy yow jeex na kenn du la def dara ah non moom du la fat du la du la musal ci mbugalum yàlla mu ne mais bu woon yow du musal ci ci tuur sa deret gi nga xam ne waroon nañ la koo def foofu mais kon bu dul woon loolu kay doon konoonte kon doon loon nekk xaram ci ci nit ñi. tam ta mu nekkoon masa doon xaram mooy kaaba gi xam na picc yi mooy loolu la mooy màkka kenn du fa kenn picc mu nekk màkka moom fekk génnul kenn du ko rey moom mooy rëbb chasseur moom moo tax un chasseur à la man la ne naan non màkka nag dafa bari picc yoo xam ne yu baax lañ ngeen chasser fii mu ne ak wuu xoolal xoolal gibier yi ni ñu fi baree tamit mooy bu fi gibier yi nekkoon yow ba yow chasseur bi ñuy ñëw di di fóon sa sa sa kii yi sax sa flèche yi manoo leen a laala ah. ah non amoo droit bi te boo leen laalee tey nga problème mu ne mais bu dee ne picc yeeg njaay àll yi sax da koo doonoon ngir ñoom mooy loo xam ne buñ fa ñuy en sécurité la ñuy nekk hein ah. te loolu masula deñ mooy le fait loolu noonu masula deñ ci jamonoy Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam te l'islam bi mu ñëwee yéeféer yi loolu la woona ah. même yéeféer yi xamoon nañu ko waaw yéeféeru Makka yi sax loolu xamoon nañu voilà mu ne nag boo gisee Miqyas nga ne waa mais euh, euh, euh, Miqyas mi ñu fi nag ak ak ak Ibnu Xatal dina la mais c'est normal parce que mooy loolu jamono ji ñu leen rey mooy jamono ji yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne woon dañ ko ko dagana ba mu jeexee mu delluwaat kon kay yow yow amu ngeen amu ngeen wax ci naan mën nañ ay xeex ak ay nit ndax loolu waaw te loolu euh, ñoom sax jaahiliya xamoon nañu ko nit ki da doon daje ki rey baayam biir Makka du ko def dara du ko def dara parce que xamoon nañu ko xamoon nañu ko te loolu bi lislaam ñëwee da ko da ko gën a dëgëral gën koo feddali tey mu ne te yonent bi aleyhi salaatu xamoon na ne dina am ñu ñëw ci ginnaar ñoo xam ne dañu naan dañuy jéem a roy li mu def Makka bay daganal di fa xeex ak rey nee na mu daal di dagg lool nag mooy comme si dafa couper laar sous leur pied wax saxaabaam yi ne neen fa in ahadun taraxasa li qitaali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa quulu inna allah adina li rasuli wa lam ya'dan mu ne woon xamoon na ne dina am ñuy ñëw ginnaawam ñoo xam ne dañuy jéem a lool ma ne looloo tax mu waxoon saxaabaam yi ne leen bu leen benn nit ñëwee di def lool ngeen ko koy wax mu naan parce que yonent bi sallallahu man defoon naa ko nee leen ko buur yàlla man la ci joxoon digal yow kenn joxulu ci ndigal voilà moo tax imaam ibn al-Qayyim mu ne wa ala hada faman ata haddan aw qisaasan xaarij al-harami yujibul qatla yujibul qatlu waaw yujibul qatla thumma laja'a ilayhi lam yajuz iqaamatuhu alayhi fii léegi nag mu ngi door nag teerse nag ci masala mi mi njëkkoon mooy koo xam ne dafa rey nit ñëw dugg màkk biñ duggi màkk nag bon loolu foog naa këne màkk màkk nekkul ci jàkka ji kese non nekkul jàkka ji kese loolu taxul màkk lañ wax mooy vidu màkka liñ naan màkka moom tax boo tax ñuy waxa ah, loolu mooy xaram bi du ne rek waa ji ci biir jàkka ji la ne même benn di après boo génnee ci jàkka ji loolu lépp ci la ah. voilà du jàkka ji kese loolu it masala la woon amaana bon pour ñu bañ a euh, euh, dugg ci beneen kii euh, muy xaw a lëndëmal xaw lëntal liñ ne nañ jeexal li amaana bii di ñëw loolu ñu gis ko mooy mais lan mooy Makka sax Makka mooy fan waaw Makka mooy mooy est-ce que Makka bu ñu naan Makka mooy fi jàkka ji nekk noonu rek jàkka ji la Kaaba gi fi mu nekk ay safaat Marwa jeex na léegi kër yi wër foofu noonu moom ci lañ wala déet ak délimitation la nekk mooy fan voilà loolu it bon loolu daa mel ni tamit gis ko dina am solo mais bon loolu nañ bàyyi ba beneen yoon on verra quoi léegi kon euh, euh, imaam Ibnul Qayyim nag mu daal di dugg nag ci ci ci ci li taxoon ñu doon wax mu ne nag waala ci kaw lii nag koo xamante ne ni dafa def loo xam ne pen dafa war ci kawam walla mooy pen moo xam dafa sàcc ñu war a dagg loxoom aw xisaasan wala mu rey nit ñu war koo rey loolu mooy xisaas loi du loi du talion wala mu bënn bëtu jàmbur ñu war a bënn bot moom it xaari yàlla mu def ko ca ca biti xaram bi mooy voilà looloo tax ma wax lan mooy màkk xaram bi lañ la wax du kaaba gi kese Ah, en door xaramul makki yuujubul xat la loo xam ne fa mu ko defee lool de day waral ak ñu rey ko summa ginnaaw gi laja amu daw dugg ilayhi ñëw màkk dugg ci xaram bi mu ne lam yajuz iqamatu alayhi kooku fii kenn du ko teg pen bi biir màkk kenn du ko jàpp dóor ko pen bi biir màkk ah non non mu ne wa zakara al imaamu ahmad an umar ibn al-xattaab annahu qaal léegi nag muy ñëw ci premièrement bi mu la waxee yonent mi alayhi salaatu salaam waxam jëm ne kenn du fi tuur deret ak loolu lépp waaw léegi mu ne la wa zakara tudd na al imaamu Ahmad mooy seen sëriñ ñoom mooy bu ma nee seen sëriñ ñoom bien sûr suñu sëriñ la ñun ñépp mais li tax may wax fii mooy seen sëriñ mooy en tant que ngir ñoom Hanbali yi ay ah, imaam Ibnul Qayyim Hanbali la moom Hanbali la. comme sëriñam yi am na Taymiya ñoom ay xanbal yi lañu euh, léegi rahmatullah ala al jamii mu ne wa zakara al imaamu ahmadu tudd na al imaamu ahmad imaam ahmad ibn hanbal njiitu ngiiru hanbal yi an umara mu jële ci seydina umar ibn alxataabi radiallahu anhu annahu qaala kene moom nee na law wajadtu fii qaatila alxataabi maa masastuhu xatta yaxruja fii mu ne lii wane ne loolu ku fa ku ray nit ca biti ñëw dugg fa kenn du la def dara naa Omar ci boppam nee na man de bu ma trouvé woon ki ray Xattaab mooy Omar ibn al-Xattaab baayam du ko laal duma ko def dara waaw bu doon dañoo ray sama baay ray sama baay ki ko ray ma fekk ko biir Màkka sax duma ko def dara ah waaw xataa yaxruja duma ko cof duma ko def dara fekk génn mu ne wa zakara an abdillah ibn umar annahu qaal law laqiitu fii qaatila umar ma nadahtu mu ne jële nañ tamit ci doom ji di seydna abdallah di doomi umar ibn al-xattaab radiyallahu anhu mu ne bu ma trouvé woon ki rey seydna umar mooy ki rey seydna umar loolu gisoon nañ ko waa ji ko jamoon ba muy julli ci fajar gi ca fele jaari gaañu mu ne même moom bu ma ko trouvé woon sax ah doonu ma ko woon doonu ma ko woon def dara waaw maanadaatoo mooy duma ko gëdd duma ko kii ngir mu génn ngir ngir en tout cas duma ko def dara parce que duma ko gëdd duma ko gësam waaw mu ne waan ibni abbas jële ci mawlaana ibnu abbas radiyallahu ibnu abbas doomi abbas kan mooy doomu abbas abdallah xabrul ummati wa tarjumaanul qur'aan <laughs> naa al Abbaas de doomam ji tax na moo gën a tax mu siiwa Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu moom li gën a tax mu siiw mooy doom ji ah xam nga doomam yi bari ñoom Qusam ñoom al Fadl ibn Abbaas mais ki nga xam ne vraiment moo gën a tax mu siiw mooy Abdallah ibn Abbaas ndax yu bari sax dañ naan ibn Abbaas doomi Abbaas te mooy buñ ko waxee joyal ko kenn waxul al-Fadl ibn Abbas non moom taxul ñuy wax Xusam taxul ñuy wax ñeneen ñi taxul ñuy wax foofu oh, Abdullah ibn Abbas moo tax ñuy wax mu ne kon wa an ibn Abbas jële nañ ci Seydina Abdullah ibn Abbas annahu qaala mu ne law laqiitu qaatila abi fil harami ma hittuhu hatta yakhruja min bu ma daje ak ki rey sama baay lii nag tekkiwul ne baayam dañ koo rey ah. Ah, Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib gisoon nañu est-ce que ku ñëw rey ko ah non dalaa bëgg wax même sama baay bu doon dañ ko rey sax ki ko rey ma ñëw fekk ko Makka duma ko def dara comme li Seydina Omar wax comme li Seydina Abdallah ibn daal di wax mu ne duma ko def dara mu ne wa hada qawlu jumhuuri taabi'in wa man ba'dahum bal laa yuhfadu an taabi'in wala saxaabiyin

bu la waxee lool mooy taabiin yi am nañu wax lu contraire xam nga fu ma naan la majorité bii lañ wax mooy am na ñu ne ñu wax lu contraire loolu moom xelal la koy may waman ba'dahum ak ñi ñëw seen ginnaaw seen majorité mu ne bal li am ba de sax laa yuhfazu takkawuñ te jëlewuñ an taabi'in jëlewuñ ci benn taabi'i mooy taaliyub saxaaba wala saxaabiyin xilaafa jëlewuñ ci benn saxaaba bu wax lu contraire mu ne wa ilayhi te lii wax jii nii dhahaba ci la mooy madhabu ci la e, jëm abu xanifa al imaam al imaam al imaamul mooy imaam bi gën a imaam abu xanifa mooy premier imaam al imaam abu xanifa an-nu'man an-nu'man ibn thabit noonu la tuddoon imaam abu xanifa an-nu'man la tuddoon di doomu saabit léegi ñu koy dàkk dàkkantalam nag la gën a siiwe mooy abu xanifata loolu dàkkantal la baayu xanifa mais am nu'man la tuddoon kon al imaam am nu'maanu abu xanifata loolu mooy mazhabam mu ne lii la wax si mooy lii la wax lii mooy mazhabam këne képp ku fi dugg euh, ku fi rey nit euh, wala def luñ la war a dóora pen bi nga nekk biir maa ko duñ la def dara waaw loolu la imaam Abu Hanifa wax moom rekk ko ko wax non mu ne ak wa asxaabu wa man waafaqahu ak ñi dë dëppooy ak moom ci lool min ahlil iraq ci waa iraq ñoom Abu Hanifa iraq la newoon voilà moo moom ñi dëppook ñoom ci waa Irak wal imaamu ahmadu ak imaamu ahmad imaamu ahmad moom it foofu la ne woon Iraq wa man waafaqahu min ahlil xadiisi ak ñi dëppook moom ci waa ahlul xadiis këne si ku fi ay nit daal fee moom kenn du la def na moo tax imaam alxaafis ibnu Hajar ci Fathul yi mu ne wa qaala Abu Xanifa bi muy wax masala bi mu ne wa qaala Abu Xanifata imaam Abu Xanifata laa yuqtal rahmatullah alay laa yuqtalu fi lxarami xata yaxruja ila alxilli bi ixtiyaari laakin laa yujaalasu wala yukallam wa yuwadu wa yudakkar xata yaxruja imaam abu xanifa rahmatullah alay mu ne nee na laa yuqtalu fi lxaram kenn du rey kenn ci xaramul makki kenn du fa rey kenn fekk waa yi génnul ilal xilli ba fi nga xam ne mooy en dehors de la délimitation de la Mecque bu génnee nag ci loolu ci bixtiyaar yi ci loo xam ne mooy waa moom mooy tànn génn mu ne waaye nag li kenn du toog ak moom kenn du nekk di waxtaan ak moom mais dañ koy yedd di ko waar ba mu génn kantaa imam Abu Yusuf mooy taalibeem bu mag bi dane ah dañ koy dañ koy force yuxraju muttaran ila al dañuy fexe force ko génn ko ci biti voilà voilà léegi euh, loolu kon mooy mazhabu imaam Ahmad ak imaamu Abu Hanifa léegi nga ne ma mais am na bu dee ñeenti njiir yi am na ñu des de daal ñun ana ana imaam Maalik ak imaam Shafi'i ñu ne ñoom moom contraire bi lañ wax contraire bi ñoom dañ ne contraire bi lay ñoom bu doon <laughs> moo tax euh, dinañ ñëw ci li kiy wax imaam euh, euh, ibn al-Qayyim xoola imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne mu ne wa an Malik wa Shafi'i yajuuzu iqaamatul xaddi mutlaqan fiha waaw mu ne kantaa kii imaam Malik ak imaam al-Shafi'i rahmatullah alayhima dañ ne non ku fi dañ lay jàpp dóor la pen bi biir Makka ci lu ñu joyal nag nu pen bi penoo pen ray la dañ lay rey foofu ku fi dagg loxo dagg foofu noonu lépp lañ la fay def waaw ci lu ñu joyal ndax waa ji intahaka moom dafa xotti ormaay dëkk bi waaw fa abtala ma ja'ala Allahu lahu min al léegi nag ba mu ndax al aasi hataka hurmata nafsi waa ji nga xam ne moo def bàkkaar boobu tam mooy te def lu rëy noonu def bàkkaar bu rëy ñu lay wanti ci dëkk bi nga daw biir Makka yow dangaa xotti ormaay Makka ba nga fa duggee ni di di rëcc ak njombe gi nga def léegi nag ba nga defee lool nag yow ci nga xottiwaale bépp sa mooy la yonent sallallahu alayhi ne woon waa ji may ku dugg Makka la alxuraan naan man daxalahu kaana aminan ku dugg Makka yaa ngi en sécurité yow yaa ko xotti ba nga ñàkk respecté lool dan nga koo ñàkk respecté nag foog ñu dóor la peine bi foofu léegi nañ ñëw ci imaam Ibnul Qayyim imaam Ibnul Qayyim mu ne wa dhahaba Maalik wa Shaafi'i ila annahu yustawfaa minhu fil haram kama yustawfaa minhu fil hill mu ne wa huwa ikhtiyaaru Ibnul Mundhir kanta imam Maalik imam Shaafi rahmatullah alayhi ñu ne ah, rek non dañ ko koy non ko kooku dañ koy matal pen bi ci kawam même bu dee biir Makka la daw dugg si comme niñ koy defee bu newoon en dehors ah. mu ne te loolu mooy tànneefu moom la tànn imam Ibnul Munzir imam al imam Ibnul Munzir rahmatullah alayhi mu ne wax tajjali hadha al qawl واحتج لهذا القول بعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود والقصاص في كل مكان وزمان léegi mel ni dañ leen ne mais léegi ana seeni dalil luy wane ne yéen wax bu njëkk bi de seeni dalil leer na mooy xadiisu imaam Abu Shurayh bi nee na Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na kenn du fi tuur deret te gis nañu li imaam Ibn al-Qayyim wax nii bon leeral nañ côté boobu léegi nag mu des kon yéen ñi ne lool mën naa nekk fan ngeen ko muy wax imaam Maalik ak imaam Shaafi'i rahmatullah alayhima mooy léegi ñoom ñu utal dalil yi nga xam ne ñoom lañ ci mooy que ne mooy généralité wu texte yi waaw texte yi nga xamante ne ni ñoom ñooy wane ne que ku def ku defu euh, bàkkaar boo xam ne pen crime boo xam ne pen da cee war dañ la koy teg fii kulli makaanin wa zaman ci jamono ju ne ak waxtu bërëb bu nekk jamono ju ne ba yàlla naan ab sàcc sàcckat bu góor beek bu jigéen bi dagg leen seen loxo mu nekk lu dissuasif pour nit ñi euh, ndax li ñu def ne neewul neewul ba mu des màkk non yooyu dafa dafa nekk loo xam ne lu général lu fépp quoi fépp waaw ku rey an nafsu bin nafsi waxul ba mu des màkk kon nag loolu da lu général yooyu daal mooy wane ne kon ku fi def dara dañ leen di jàpp fii daw dugg biir màkk dañ koy jàpp fëgg ko pen bi mu jeex ñu ne en plus am na bokk na ci liñ leen di utal dalil que ne te lii wan ne man naa nekk mm. moo yonent mi alayhi salaatu salaam dafa jàpp ibnu xatal mm. ibnu xatal bañ nee ko mu ngi dafa ba muy ubbi màkk gis nañ ko muy xadiis Seydina Anas bi mu ngi ci saxi imaamul Buxaari yi rahmatullah mu ngi ci saxi yi mu ne dañ ne ko yonent mi alayhi salaatu salaam ibnu xatal mual muta'alliqun bi astaaril kaabati mu ne uxtulu ñu ne ko ibnu xatal de mu ngi nii lëmasoo ci ci ci daraay kaaba gi de bubbi kaaba gi mu ne rey leen ko miqyas gis nañ ko tamit ibnu subaaba moom itam pareil ñoom ñi ñépp da leen rey kon le fait que mu leen loolu day wane ne kon makka biir makka koo xam ne dañ ne la mu ngi mu ngi katafu mu ngi mu ngi mu ngi jàppandu ci ci ci ci kiiwu kaaba gi mu ne faat leen ko kon kay loolu mooy wane ne makka mën nañ faa faat nit waaw mu ne tamit bokk na ci li nga xam ne ñenn ñi bon lii moom moo tax wa mim wax tujja wax tujja li hadal qawli mooy utal nañ dalil mooy wax ji dalil yi lañ ko trouver ak ñi koy wax waaye moom li leer mooy li imaam al-Hafiz Ibn wax que ne waa ji ñoom ñoom ay imaam Malik dañoo jàpp ne comme que waa ji rahmatullah alayhi moom moo xotti ormaay dëkk bi hein ci la xottewaale ormaay boppam waaye am na yeneen dalil yoo xam ne lañ gis ne lii de ak ñenn ñi ñi leen di défendre ci loolu man nañ koo ut comme dalil wala nga trouver ne lii seen dalil la war a doon mais tekkiwul ne lu ñu wax rek mooy imaam Maalik moo taxaw ne man lii mooy sama dalil voilà te tamit imaam Maalik waxam bi du moom kese ko wax mooy daa am ñu bari ñu mu ànd ak moom léegi nag beneen bi mooy. mu ne wa imaam Ibnul Qayyim bokk na ci liñ leen di euh, euh, euh, seen wax bi ba léegi leen utal li nga xam ne dañ koo solo wa bima yurwa an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-harama la yu'idu 'asilan 'asiyan wala faran bi damin wala bi xarba wala xurba ah, mooy li yonent bi alayhi salaatu mu ne yonent li ñuy soloo ne lii nga xam ne lañ koy solo fais attention nag ci moo yi ñuy utiliser ndax on est en domaine de fiqh chaque mot chaque mot a son importance waaw moo tax mu ne wa bima yurwa li nga xam ne dañu koy soloo xam nga tamrid la siixatu tamrid moom mooy ah, nee na loolu moom mooy wax ji dëgërul voilà <laughs> voilà këne yonent bi aleyhi salaatu salaam inna alxarama muy alxaramul makki fii laa yu'idu du fat du musal aasiyan képp koo xam ne dafa mooy topp génn bi yoon mooy wala faram bi waaye it képp koo xam ne du du ku rey tuur deret daw di fa làqatu kooku du la mu ne wala faram bi du càggante ne koo xam ne dafa rey nit daw dugg fa du la du la fat du la musal wala koo xam ne dafa sàcc waaw kenn doo sàcc daw fa mu lay ñu naan parce que moom moom ku fa am aw aw aw am daw rëcc la déedéet ñu ne wa bi law kaana alxuduud wal qisaasu fi ma duna nafsi lam yu'idu alxaram wa lam law ataa fiihi bimaa yuujibu haddan aw qisaasan lam yu'idu al-haram wa lam yamna' min iqaamatihi alayhi fa kadhaalika idhaa ataahu khaarijahu thumma laja'a ilayhi id kawnuhu haraman bin-nisbati ilaa 'ismatihi laa yaxtalifu bayna al-amrayn wa bi annahu hayawaanun ubiiha qatluhu li fasaadihi falam yaftariqil xaalu bayna qatlihi laaji an ila alxarami wa bayna kawnihi qad awjaba maa ubiixa qatluhu fiihi kalxayati walxidaa walkalbil aquur wa li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala xamsun fawaasiq yuqtalna fil xilli wal xaram ñu ne eh, mooy ci dalil yi que ne si ku fa dem ku fa rey nit daw dañ lay rey. bokk na li koy dëgëral euh, ginnaaw ko ne xaram bi du du du du fat te du làq koo xam ne ku def ku moy la walla ku rey nit di fa daw wala ku sàcc waaye ndax li tax mooy tamit en plus ah bu doon ne pen yi ak yi nga xam ne xisaas xisaas mooy nga def ñu fay la lu toll ni nga def waaw comme li waxoon sànq nga ñëw damm loxo jàmbur ñu damm sa loxo nga bëtt bëtu jàmbur ñu bëtt sa bët nga rey nit ñu rey la mu ne bu doon ne loolu noonu loo xam ne moo gën suufe bakkan mooy rey bë ku nopp jàmbur ñu toj sab nopp ainsi de suite yu mel noonu ak tamit pen yi mu bu doon ne loolu noonu lam yu'izhul haram bu doon ne xaram bi moom moom du du du du du du du du du protéger ñu def loolu te tamit du tere ñu teg ko pen bi mooy bépp pen boo xam ne bu suufee boo xam ne tolul ni tolul ni peine de mort bu dee ne ku ko fi def Makka ñu dóor la peine boobu mais kon kay hein bu dee ne xaram bi du tere loolu hein ndax lan ndax waa ji da koo def foofu daf ko faa defee lu tax ñu teg ko peine yooyu nga xam ne àggul ci peine de mort waaye waay bu doon lool la kay waaw comme que du ko du ko du ko protéger ci yooyu naka noonu rek du ko protéger tamit bu dee ne dafa def ay peine ci biti lu tax ñu rey ko daal di ñëw dugg fa waaw léegi ñu ne ndax waa ji sax en plus day mel ni rek bàyyi ma bi nga xamante ni comme que ab yàqkat la bu daw dugg fa ah. day niroo kooku du wuteek ah. ki nga xamante ne nii euh, ku fa defoon pen bi ci ci biir ku fa def lu tax ñu dóor ko pen ak ku def ci bi ci di ñëw benn la ñuy doon ndax lan ñu ne mais loolu mooy la ñu ne comme kii koo xam ne dafaa nekk def fa lu tax ñu ñu ñu ñu war koo ñu war koo rey wala loo xamant mooy comme xam nga loolu ay animaux la ñuy wax fii mooy animaux yoo xam ne biir Makka lañ nekk comme que yéen da ngeen ne kenn du fa rey tour deret lan moo tax kon euh, charia permettre ñu rey fa euh, comme jaan. Eh, euh, ak le le le la kii euh, mooy mooy genre céeli la picc la moo xam ni day sonalaate mu gànd genre sab charognard la ak le picc mënum tudd milan mi la milan léegi eh, bu dee ne yooyu mën nañ leen faara yi ndax lan yonent ma ne saab-saab moo ne juróoma ngi boole ci al kalbul aqur xaj boo xam ne day karaate xaj boo xam ne day kar nit ñi ci mbedd ñi di leen songu di leen màttaka sonal loolu malgré loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na mën nañ leen a faat nee na mën nañ leen a faat kon kay loolu kay day wan ne kon que waa jii nii dañ koy man a gam-gamle ki nga xam ne moo yooyu ñun nga xam ne yàqal nit ñi lañ fa nekke ba tax ay fawaaseq lañ leen la leen sax yonent bi sallallahu alayhi wasallam tudde moo yu génn toog kon kay waa ji ñëw def fi ay mbir yu garaaw daal di jóge fa ñëw daw làqu fi dañ koy mën a jàpp fëgg ko pen bi daal di koy rey comme niñ mën a rey lii ndax moom yàqkat la ah. léegi mu ne daal lii daal day wane ne kon mën nañoo faat waa hmm? mu ne te leer meen ne eh, xaj buy karaate bu jógoon Taayif ñëw dugg biir Makka du tee ñu daal di koy faat ah. léegi yéen kon nan ngeen mën a waxe ne waaju ray fële nit moom ñëw dugg fi dañ kenn du ko def dara ah. kon nag comme que yi dañ leen di mën a rey kon faasiqul bani aadam tamit alladi qad istawjabal dañ koy mën a faat waaw bu dee génn topp ci ci ci njaay àll yi comme xaj bi karaate ak li nga xamante ne al aqrabu ci la al aqrabu voilà xadis boobu muttafaqun alayhi la al aqrabu mooy le scorpion jiit jiit nit man na koo rey te en plus bon loolu sax taxu ñoo jóg parce que nekkuñ ci yooyu mais ku mel ni Maalikee rahmatullah alayhi dañ ne en plus dañ ciy xiyaas affaire bi mooy ne du ne yooyu kese la ah, yiñ tudd nii mooy bépp animal boo xamante ne day loraate même bu dul bokkul ci yii nii yiñ tudd mooy yooyu dañ leen di mën a ndax qiyaas bi day dox ci ñoom ndax xin la bi li tax tax tax bi ngay xool li tax ñu mën leen a faat dane fawaasiq léegi nag képp boo xamante ne nii noonu nga mel di gaaj nit ñee ko ci ci njaay àll yi dañ lay mën rey ñu ne nag comme que loolu la demee ci ñoom naka noonu te ku ci jóge woon ci yii nii jóge beneen dëkk ñëw biir màkk du tee ñu man la faa faat naka noonu ki faat fële ci àll bi daal di ñëw léegi nag ñu njëkk ñu ne ñun d'accorduñ ci loolu non ñun de d'accorduñ ci wax jooju imaam ñun Qayyim mu ne qaala al laysa fi hada maa yucaaridu maa dakarna min la adilla wala siyama qawluhu taala wa man daxalahu kaana amina ñu ne dalil yi ngeen fi indi yépp opposé wul ak li nga xam ne moom lañ indi ci ay ay argument rawatina waxu bi buur yàlla ne li ngeen wax man la opposé ak li wa man daxalahu ku dugg de kaana ci xaram bi kaana day nekk aminan ku nekk en sécurité mu ne buur yàllaa ko ku fi dugg wa man daxalahu kaana amina mu ne wa hada imma xabarun bi ma'na al waaw mu ne lii soit dafa nekk xabaar boo xam ne xabaar la boo xam ne amr lay lay lay lay lay lay yor loolu mooy la alxabar wal insha mooy xabar bi ma'na al insha mooy loo xam ne ab information xam nga xabar mooy information loo xam ne dama ciy man a wax wax na dëgg walla waxul dëgg alors que insha manuma ci wax waxul dëgg bu ma nee yaakaar naa de manoo ma ne non yaakaaroo fen bu ma nee buur yàlla yal nag ma may lii manoo taxaw naan waxoo dëgg mooy kuy ñaan manoo ko ne buur yàlla yal nag ma may lii nga naan ma waxoo dëgg mooy lool ku koy wax sax dañ naan yow est sam xel a nga ak yow kii li muy wax wax dëgg ñàkk wax dëgg amu ci parce que buur yàlla yàlla nag ma may lii ma naan la waxoo dëgg voilà loolu nag mooy loolu mooy al insha mhm. mhm. léegi mu ne soit affaire bi xabar lay nekk mais yor kiiw al amru al insha euh, al insha mooy fii nii al amru ndax al insha bokk na ci al amru mooy bu ma nee génnal mënoo ma ne waxoo dëgg duggal ci kër gi manoo ma ne waxoo dëgg ndax di nga dem màggal ga manoo ma ne waxoo dëgg ndax ab laaj la ab laaj nan lañ ci mën a waxe nit ci waxoo dëgg ah waa sawaay yow xiif nga am xiifoo manoo ma ne eh, waxoo dëgg am nga ne loolu sax saa son ma saa saa saa cloche moom nga naan ay waxoo dëgg ci loo xam ne ab laaj la mu ne lii nag dafa nekk ab xabaar boo xam ne maanaa wi digle la mooy ne man daxalawu ku dugg màkk xam nga information la day nekk day nekk li nga xam ne day nekk en sécurité mooy lan ku fi dugg yéen autorités yi da ngeen a am obligation ngeen sécuriser waa jooju voilà tam ndax loolu mooy dëggal mooy wax ji suñu borom wax mooy soit xabaar la mooy ñaar yépp la sax mooy ku fi dugg nekk nga en sécurité mais yéen autorité yi da ngeen am obligation ngir sécuriser waajoo jël man daxalahu kaana amina mu ne kon imma xabar listihalatil xulf fi xabari imma xabar maanal amr ndax pour impossibilité wu xabaar yeneen suñ moroom ne nii la demee loo xam ne xabaar lii la demee ku fi ku fi dugg nekk en sécurité loolu ñëwaat ci wax yàlla ñëwaat naan loolu demewul noonu man da voilà mu ne wa imma xabarun an shar'ihi wa diinihi alladhi shar'ahu fii fii xarami wala mu nekk loo xam ne lu muy xabaar la bu moo xam ne ci ne mooy tëralinu shari'am bi ak diineen ji bi nga xamante ne nii moom moo ko tëral borom bi ci xorma gu Makka nekk xorma wala mu ne wa imma ixbaarun an al amri al ma'hud al fi xurmati fi xaramihi fi ljaahiliya wal islaam kama qaala taala awalam yaraw annaa ja'alnaa xaraman aaminan ba ni aay jeex mu ne wala mu nekk loo xam ne da ciy xabaar li nga xam ne moom lañ ko xamee ci jaahiliya ak ci lislaam ko fii dafa nekk Makka xaram la boo xam ne bu wóor la kenn du fi rey kenn kenn fi def dara kon nag mu ne lii nii li ngeen fi wax yépp mais man la contradictoire ak li ñu wax fa man daxalahu kaana aminan ku fi dugg nekk nga en sécurité loolu dafa clair dafa leer loolu alxuraan da ko wax mu leer kon li ngeen fi tudd yépp naan waa dawee dugg fi nañ ko rek naan loolu man da ne parce que alxuraan moo ne yooku day nekk en sécurité kooku day nekk ci li nga xamante ne mooy en sécurité kon nag en plus li ngeen foog wutewul ak loolu voilà léegi nag mu ne imaam Ibnul Qayyim mu ne euh, wa maa adaa haadaa minal aqwaalil baatila falaa yultafatu ilayhi ka qawlihim ka qawli ba'dihim wa man daxalahu kaana aaminan minan naar wa qawli ba'dihim kaana aaminan minal mawti alaa ghayril islaam wa nahwi dhaalik fa kam mimman daxalahu wa huwa fii qaaril fii qaaril jahiim imaam imaam Ibnul Qayyim mu ne lu wuteeg wax jii nag mooy façon wax yi nga xam ne day euh, tontu nañ ci mu ne loolu tontu nañ leen kantaa yeneen wax yi nekk naan ay mu ne li wuteeg lii ci wax yi nga xam ne wax la yoo xam ne yu neen la kenn du ci bàyyi kenn du ko gestu comme waxu ñenn ñi ngir dëgëral wax jii naan noonoo ku fa dugg ku ku jóge fenn rey nit dugg fa mën nañ laa faat ndax lan ndax waman daxalahu kaana aminan li muy tekki ku dugg Makka nekk nga en sécurité mooy nekk nga en sécurité ci safara ak waxu ñeneen ñi naan képp ku fa dugg yow moom nekk nga en sécurité ci bañ a dee ci loo xam ne du l'islam mooy dee nekk yéeféer dootu la dal ndax mas duggu dugg imaam Ibnul Qayyim rahmatullah alayhi ne comme ak wax yu mel nii nga xam ne wax la boo xam ne dafa neen ak ak ana ñaata nit lañ gis ñu dugg biir Makka ba pare te bo ñu nga ca biir safaraaw jahannama loolu dugg Makka daa <laughs> man daxalahu ñu dugg alxaramul makki wa huwa te waajoo jële fii xaari jahannam biir biir safara ne ca biir waaw bu doon lool kay an Abu Jahl moom nu ngeen koy def waxuma lu dugg Makka mais moom dafaa dëkkul <laughs> moo tax bon xam nga lii moom xalaatoo ne lii du imam bu bu bu bu kii mooy waxe nii mooy mooy fexe di euh, laye lii <laughs> moo tax moo tax mu tax mu tudd ko al aqwalul baatila mais bon xam nga ne loolu moom ku kii tuuti rek doo doo laye loolu quoi. mu ne wa amma mu ne kanta euh, général généralité yi ngeen wax mu ne kanta généralité yi ngeen wax que ne day wane ne ku pen daal fu ku ku defu pen ci jamono ju ne ak bërëb bu ne dañ la ko fay teg mu ne généralité yooyu euh, lenn la bon pour gàttal li wax parce que bon lii da cee dugg loo xam ne moom buñ fi naree nekk tey yaakaar naa duñ ci pare mooy lenn la rek mooy entre am ak xaas waaw dëgg la yi ngeen wax noonu dëgg la mooy pen ku waay def fenn ñu war la faa dóoru pen dañ la fay dóor loolu mooy lu général mais nag yonent bi alei satu salaam moo leen di lu particulariser texte yooyu que ne Makka gii nag de moom bokkul ci yooyu mooy ku fi def yooyu it kenn du la ko fi teg mooy ku fi def yooyu daw fi dugg si kenn du la ko fi teg comme ni nga xam ne ku def leneen daw dugg feneen dañ la koy teg loolu mooy lu général li mais lii dafa ñëw particularisé si yooyu voilà léegi nag ñu ne benn ngoog kon tontu nañ wa kantaali imam ibn xatal kii ñu tudd wal iyaazu billah al aasi ibn xatal ray giñ ko rey loolu wax nañ la ne daa dugg ci jamono ji nga xamante ni moom la yeneen mi alei salaam ne li tax ñu man ko faa faat ndax ibnu xatal ay tojaangeem da koo def Medina xam nga loolu mooy wax ji gisoon nañ ba ñuy gis lan moo tax ñu yonent sallallahu alayhi wasallam ne nañ ko rey mooy ne dafa am kum rey kam àndaloon mu koy liggéeyal mu jekki ne ko defaral ma ma lekk waa ji sonn tëdd yi ngelaw mu daal di jóg gis ne defaru mu rey ko daal di daw ne tubbi naa dem xam nga looloo tax euh, euh, euh, wax bi deuxième wax bi ne kooku mën nañ ko rey parce que Xatal ba mu defee la muy def rey nit ñëw Makka yonent saa soxna da koo rey. Miqyas it dafa reyoon nit non Miqyas dafa reyoon nit ñëw tamit ñu ne ne loolu noonu dafa dugg léegi tontu boobu nag la. wax bu njëkk bi mooy xanafiya yeeg ngiiru imam ahmad di tontu nii rahmatullah ak ñi ànd ak ñoom ñu ne mais parce que loolu noonu yonent sallallahu alayhi wasallam li tax mu def ko wax na ko nee na loolu dafa dugg ci jamono ji nga xam ne moom la ko buur yàlla daal di daganal ngir mu man cee xeex biir màkka te mooy commencé ca suba ga ca suba ga dem tàkkusaan ci loolu la woon looloo tax ci la ko def ci jamono jooju lañ faate woon Ibn Xatala Miqyas bi loolu la woon ñu ne kon affaire bi euh, leer na quoi kantaan ak wax ji daan ay euh, euh, ndax yonent mi alayhi salaatu salaam dane innal harama la yu'idu 'asiyan du du du fat koo xamante ne nii ab mooykat la loolu moom Abu Shurayh moo ko wax waaw lii du xadiis yonent salaam waxu ko Abu Shurayh moo ko wax ba nga xam ne dañ koo wax xadiis yonent sallallahu alayhi wasallam moom mu waxi waxam am na ñoo xam ne même imaam al-Hafiz Ibn Hajar gis naa muy muy préciser lool ndax am na ñoo xam ne ñoom dañoo jàpp ne affaire bi ab xadiis la mooy waxu Amr ibn al mi imaam Ibn al-Qayyim tudde al-Fasiq nga xam ne dañu ñëw wax ko ne ko xadiis yonent sallallahu mu naan ginóoma koo xam waxam jam wax nga am ñoo xam ne dañoo jàpp ne yoneen sallallahu alayhi wasallam ko wax alors que waxu ko loolu du xadiis waajee ko wax comme ni mu leere <laughs> voilà voilà léegi nag léegi euh, kantaa wax bi ngeen ne waaji mook ab xayawaan mufsida yam buy yàq xayawaan boo xam ne day yàq muy animal buy yàq ñooyam dañ naan yemuñu loolu yemuñu ka xaj bi karaate kooku amul xormaay li nga xamante ne mooy al aadami mi nga xam ne buur yàlla moo ko moo ko ormal voilà loolu mënoo leen a qiyaas parce que booy qiyaas loolu qiyaas ma al faariq la ndax ñi ngay qiyaas ak bokkuñu nit ak nit ak animal mënoo leen qiyaas leen boole loolu mën na nekk voilà léegi en plus bu doon affaire loolu la mooy affaire xayawaan xayawaan bi nga xam ne dañuy lekk yàppam sax màkk kenn mënu ko faa rëbb bu dee ne dafa nekk lu ñuy rëbb tax may wax bien sûr waa ñu yorum xaram tabaski jot man na koo rendi foofu loolu tax lu ñuy wax mais euh, comme le comme buffle bu dëkk màkk ci àllu màkk bi noonu manoo koo faat waxatuma laa nit même bu dee ne def na lu garaw voilà ah. léegi kon loolu yëpp day tontu affaire boobu léegi nag mu des mu ne xaalu ñu ne am amma qawlukum bi ñuy mujjee mu ne Kanta imaam Ibnul Qayyim euh, rahmatullah alayhi mu ne Kanta wax ji ngeen wax ne xaram bi du du koo xam ne man intahaka fii xurma al koo xam dafa xotti ormaañ ka fii nii ba de yow lu garaaw loolu nga ñëw xotti orma loo xam dañ cee war a teg pen naka loo du du mooy du muur du du koo xam ne biir Makka dafay def ab tojaange kon nag rawatina koo xam ne daf ko def ca biti daal di ñëw mu ne fa huwa jam'un bayna ma farraqa Allah wa rasuluhu wa saxaaba baynahuma imaam Ibnul Qayyim ne loolu moom mooy dajale boole la tudd loo xam ne buur yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaaba yi radiyallahu anhum dañ ko wut dañ koo départagé mu ne imaam ahmad rahmatullah alayhi dafa solo mu ne man saraqa ci mu ci xadis boo xam ne Seydina Abdullah ibn Abbas muy xadis la bu wér ndax imaam Ahmad dana ci Seydina Abdurrazzaq mu ne haddathana Ma'mar an ibn Tawus an abihi an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu mu ne man saraqa Seydina Abdullah ibn Abbas ne képp koo xam ne dafa sàcc aw qatala mu rey fil xilli summa daxalal xaram ci biti Makka ci xaram bi dugg biir Makka fa innahu la yujaalisu wa la yukallaf kenn du toog moom kenn du waxtaan ak moom wala yu waa kenn du nekk ak moom di dëkk ak moom di ne kii déedéet walaakin dañu ko lii def mooy dañ koy fexe di ko dagaan yunaashadu hatta yuxruju ba ni muy génnee fa yu xal bu génnee ak ñu door koo jàpp teg ko bi fa yuqaamu alayhi hadd wa in saraka aw qatala fil harami uqiima yi fil haram bu dee nag ci biir haram bi la ko defee dañ ko ko fay teg voilà xam nga masala bi moo tax ma naan la wuute na li ñuy wax mooy ku defee ca biti ñëw dugg fa loolu laay ñooy wax nii alors que mu ne kantaa ki nga xam da koo def ci biir fii dañ ko fii teg léegi mu ne mu ne al euh, kii euh, mu ne al asram wa zakara al asram an ibn abbas mu dafa tudd jële ci seydna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma aydan mu ne man ahdatha hadathan fil haram képp koo xam dafay def dara fii ci xaram bi fa qaala mu ne wala tuqaatiluhum inda almasjidi alxaraami xatta yuqaatilukum fiihi yuqaatilukum fiihi fa in qaatalukum faqtuluhum mu ne al asram dafa jële kon seydna abdullah ibn abbas mu ne ku def ci euh, euh, euh, man ahdata xadatan fi lxarami képp koo xam dafa def dara lu garaaw ci xaram bi uqiima alayhi maa ahdata fiihi min fiihi min shay lam fa def dañ ko fay teg waqad amara allahu mu ne te buur yàlla digale na subhaanahu woonaa uh, ak uh, uh, ak sellam bi li man qaatala xaram ku fi ñëw di xe di nekk ci di xeex ak gaa yi ci xaram bi nee na kooku ngeen xeex ak moom wala bu ci wax bi na wala tuqaatiluhum bu leen xeex ak ñoom leen dal masjidil xaraami ci mosquée bi nga xam dañ ko ormal fekk xeexuñoo ak yow bu ñu xeexuñoo ak bu ñu xeex ak yéen foofu nag ngeen xeex ak ñoom mu ne wal farqu bayna al laaji wal muntahiki fiihi min wujuh mu ne différence entre ki nga xam ne daf fi daw làqu ak ki nga xam ne biir Makka la nekk def fa tojaange gi mu fiy def benn wat war koo dal dafa wuute loolu dafa am wuute mu ne ahaduhuma anna al jaani fiihi haatikun li yi bi iqdaamihi ala al jinaayati fii mu ne ki nga xam ne moom dafa def pen bi biir Makka kooku dafa xotti ormaay Makka lu fekk mu nekk dëkk bu toll noonu xam nga looloo tax ku njaaloo biir màkk ak nga njaaloo Los Angeles yamuñu nga njaaloo biir Makka nga njaaloo Sénégal yamuñu ah mukku Makka moo gën a garaaw fuuf mooy kook dafa xotti vraiment xormaay dëkk ba wuute nag ki nga xam ne moom dafa def bàkkaar ci xam ne Makka dafa nekk loo xam ne dëkk la boo xam ne bu màgg la ñaar ñooñu xam nga ne yemuñ mu ne xam nga fa qiyaasu ahaduma al aaxar baatil kon nag di co di qiyaas benn bi ci beneen bi mooy day nekk loo xam ne lu neen lay doon mu ne deuxième bi wan bokkuñu ki def ci biti ñëw dugg fa ak ki nekk ci biir def fa ab tojaange yemuñu mu ne ñetteel bi mooy lan këne waa ji nga xamante ne moo daw moo def daw dugg fi kooku mooy day mel ni waa ji nga xam ne dafa def lu dul noonu daw ñëw ci euh, kuuru buur bi ci ëttub buur bi ñëw làqatu fi kooku wute nag ki nga xam ne moom ci biir la nekk ci biir pale bi daal di fay def tojaange bokk ak ki nga xam ne daa def ca biti ñëw ne ah buur bi de xam naa ne ku lii laa ñëw làqatu ci si moom mu ne ñetteel bi mu ne ki nga xam ne dafa def tojaange ci biir xaram bi kooku dafa xotti orma ji yàlla ormal subhaanahu wa xaram bi ak ormaay néegam bi kon kooku ah, dafa xotti ñaari xorma wuute keneen ki ki nga xam ne dafa jóge fa la ñëw daw mu ne ñeenteel bi mu ne bi nga bu dee ne bu doon ne yéen da ngeen ne loolu yem na yemul ñun li ñuy wax mooy ku def ci biti ñëw loolu lañ ku def tojaange luñ ko war a rey ñëw fi kook lañ ne kenn du ko rey foofu mais ko def ci biir def fii kenn duñ la koy teg mu ne ndax lan mu ne ñeenteel bi ndax bu doon ne kon ku nekk biir Makka def lu la neex ngeen mook ñeewa yem mook ki jóge fële kon mooy maam Makka kon de ak mbonte dina fa sax mooy sériyal killer yëpp mën nañu dem Makka di fa rayaate bu ñu waxee ñu ne kenn du ñu def dara waaw. waaw loolu la ah budul woon ne dañoo daganal ne ku ku nekk biir màkka def fa yooyu ñu teg la pen yi loolu bu mënul woon a nekk ah, kon kon day neen la ta'attalat hududullah hududullah kon penu yàlla yi day neen ba pare wa amma dararu lil harami wa ahli ba pare lor day tas muur ñi nga xam ne ñoo nekk xaramul makki ak ña fa dëkke mu ne nag bi mujj nag mooy këne waa ji nga xam ne dafa daw ñëw ci xaram bi day dafa yor àttee koo xam ne dafa daw di làq koo xam ne dafa def bàkkaar ñëw ci boroomam fi boroomam màggal lool mu ñëw fa ngir ñëw ngir xam problème ngandu bàkkaar bi def ngir daw ñëw foofu ngir mën a tuub koo xam dafa ñëw ci néegub yàlla ngir tuub si kooku xam nga ne moos xaalam wuute naag ki nga xam ne moom ci biir néegub yàlla bi la nekk en pleine kii conscience connaissance de cause mu ñëw def fa loo xam ne lu garaaw la mu ne kon ci nii lay yee wa tabayyana annama qaalahu ibn abbas wa mahdul fiqh ci lay leera këne li imaam ibn wax lool mooy dëgg-dëgg dëgg-dëgg li nga xam ne mooy fiq mooy dégg lii mooy ne kon ki nga xam ne lim la bëgg a wax mooy ki def ki rey nit par exemple ci biti ñëw daw màkk ak ki nekk biir màkk rey nit yemul ki rey nit ñëw biir màkk kooku duñu ko def dara parce que kooku fekk mais li imaam Abu Hanifa wax mais imaam Abu Yusuf dañ dañ koy forcer génne ko ngir teg ko pen bi mooy li imaam Abdullah ibn Abbas wax nag kenn du toog ak moom kenn du kii ba mu génn ñu teg ko pen bi tekkiwul ne mooy dana dem toog ñu bàyyi ko muy def lu ko neex alors ki ci nekk ci biir def ko kooku dañ koy teg pen bi comme ni Seydina Abdullah ibn Abbas wax ndax kooku moom amul benn xorma ndax kiy daw si ñëw man na am ne moom dafa daw ngir rëccu si ngir tuub seeg yooyu malgré tout ça dañuy fexe mu fexe génn bu ko defee ñu daal di koy teg pen bi kon insha allah daal li gën a dëgër mooy ne yooyu daal manu fa ne waaw ku daw ñëw kooku li Seydina Abdullah ibn Abbas wax lañuy def dañuy fexe mu génn léegi mais euh, du ñu ñëw teg ko pen bi foofu wute naag nag ki nga xam ne léegi nag ci kaw loolu ki nga xam ne dafa def ci biir mooy problème otage yi na doon wax keroog ki ñëw ba biir màkk jàpp fay otage kooku mos biir Makka kooku dafa xotti xormaay kii moo tax boobu état bi jël ay ay nit ñu dem fekk leen fa gaaya dal seen kaw ngir jëli leen fa comme lam xawoon waa GIGN la gaay woowoon yu français yi ñu dem